A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu fa yaquulu al imaamu eh, al xaafiz abu muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Waahid ibn Ali ibn Suruur al maqdisiyu radiyallahu ta'aala anhu wa rahimahu fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabi tahaara fi baabu siwaak an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa an ashuqqa ala ummati la amartuhum bissiwaaki inda kulli salaah kon alimaam abu muhammad alxaafidu almaqdisi raxmatullahi alayhi muy wax ci kitaabu tahaara bi ñu nekk ba léegi beneen buntu boo xam ne ginnaaw bi ñu jeexalee baabul istitaaba buntu bi ci tegu te boobu ci version yu ñu yor buntu al istitaaba lañ def numéro un buntu bii di baabu siwaak moom lañ def numéro deux muy ñaareel muy baabu siwaaki buntub soccu muy wax nag xadiis biñ ciy tudd nii mooy fukkeelu xadiis bi ak juróom-ñeent di dix-neuvième numéro dix-neuf mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci xadiisa seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na lawla an ashuqqa ala ummati bu dul woon ne lawlaa nasuqa bu dul woon ne damay bañ a teg loo xam ne lu diis la teg coono ala ummati ci sama kaw xeet de kononte kon la amartuhum kononte kon doon naa leen digal doon naa leen digal bis si waaki ci ñuy soccu inda kulli salah faf julli bu ne loolu mooy xadis boobu ñu jàll bi ci tegu mu ne wa an xudayfata bni lyamaani radiyallahu taala anhu annahu qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama mina al-layli yashuusu faahu bis-siwaak qaala al-musannif rahimahullah yashuus ma'naahu yaghsil yuqaal shaasahu yashuusuhu wa maasahu wa yamuusuhu idaa ghasalahu kon ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy ñaar fukkeelul li nga xam ne mooy xadiis bi muy numéro 20 mu ne waan Xudayfa bii xadis bii wax ba léegi an Xudayfa moom alimaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ngi jële ba léegi ci saxiixayni di ñu indi la xadis yoo xam ne moom la boole boole ko ci Umdatul Ahkaam bi ci téereem bi min kalaami xayril anaam mu ne wa an Xudayfa sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa an Xudayfa mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy Sayyidina Xudayfa ibn al-Yamaan di doomu ku ñuy wax alyamaan radiyallahu anhuma ndax baayam di alyamaani saxaaba la woon annahu qaal waaye ci version yi radiyallahu anhu kese lañ def waaye ñu xamee noonu ne alyamaan tamit moom ki nga xamante ne nii di baayu seydina Xudayfa moomi saxaaba la boo xam ne ñu ngi ko faat keroog gazwatu Uhud te jullit ñee ko faatoon ci njuumte radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala doomam jooj na gi seydina Xudayfa mu ne moom de neena kaana nabi mu ne kaana nekkoon na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama bu masaana jóg minal layli mooy bu doon nelaw ba jóg ci guddi gi lim doon jëkk a def yasuusu faahu bi siwaak da doon da ko nekk xam ne da doon bomb nekk ko xam ne da doon setal di raxas li nga xam ne mooy gémmiñam nan la ko doon defee doon ko doon ko nettoyer bi siwaaki ci socc la ko doon defe léegi nag su ki nga xam ne mooy al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi al-Maqdisi muy leeral fii nag li nga xam ne mooy baat yi mu jàpp ne jar naa leeral ci xadiis bi mu ne yasuusu loolu foo ko gisee mu def deux point li muy tekki mooy maanaahu la nga xam ne mooy maanaam daal mooy yaxsilu mooy mu ngay raxas di setal wala yuqaalu dees na wax shaasahu yashuusu ci arab shaasahu mooy setal na yashuusuhu mu ngay setal wa maasahu wa yamuusu ida xasala mu ne yii yépp ñoo bokk lu ñuy tekki ida xasala bu dee ne setal na ko daal dina koy nettoyer léegi nag ñu jàll ci xadiis bi nga xamante ne mooy bu Eh, ñaar fukk bi ak benn muy vingt et un mu ne an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat daxala abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana musnidatu musnidatuhu ila sadri wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a abdirrahmani siwaakun ratbun yastannu bihi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basarahu fa axadtu siwaaka fa qadimtuhu fa tayyabtuhu thumma rafa'tuhu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fastanna bihi famaa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istanna istinaanan ahsana minhu famaa adaa an faraga rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qaala fi rafiiqil a'laa thalathan thumma qadaa wa kaanat taqul maata bayna xaaqinatii wa daaqinatii wa fii lafdin fara'aytuhu yanzuru ilayya wa caraftu annahu yuhibbu siwaaka faqultu aaxuduhu laka fa ashaara bi ra'sihi an na'am haa qaala almusannif rahimahullah hada lafdu albuxaari wa li muslimin nahwa kon alimaam alxaafid abdilgani almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ñuy indil fukkee ñaar fukkeelu xadis bi benn mu koy jële an aishata mu koy jële ci sayyidatuna aisha di nday jullit ni radiyallahu anha yal na boroom bi tabaraka wa taala kontaan ci moom te gërëm loo googu dëgg dëgg gërëm ko mu ne moom de annaha qaalat nee na daxala dugguna Abdurrahman ibnu Abi Bakr bi Seydina Abdurrahman di doomu Mawlaana Abu Bakr as-Siddiq mooy frère la woon frère Seydina Sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di doomu Seydina Abu Bakr dafa dugg moom Seydina Abdurrahman radiyallahu anhuma ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci ci néegu yonent bi di néegu Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha fekk ba mu dugg see mooy feebaram bi lay wax mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebaree feebaram bi nga xam ne ci la wuyu jee boroomam tabaaraka wa taala ba mu duggee nag mooy dafa ñëwoon comme saxaaba yi doon ñëw di ko seet si ci feebar bi Seydina Abdurrahman nag daal di dugg Ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma mu ne fekk xaalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam sama moom wa ana fekk man Sayyidatu Aisha musnidatuhu maay ki nga xam ne maa ko wéer ilaa sadri feebar bi dafa metti woon lool ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo ko yëkkati moo ko wéeroon wéeroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci dënnam mu ne wa ma'a Abdurrahman fekk fekk nag Seydina Abdurrahman ibn ibn Abi Bakrin radiyallahu anhuma bi muy dugg si moom mu ngi ànd ak mu ngi yor siwaakun loo xam ne ab soccu la ratbun boo xam ne bu tooy la yastan bi boo xam ne mu ngi ci doon soccoo di ci nettoyer di ci gi nga xam ne doon soccoo bëñam yi léegi nag fa abaddahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama basara fa abaddahu mooy mu fixé ko xool ko xool yonent bi saa saa bi mu gisee mu dugg si yor socc bi mu koy fixé di xool socc bi di ko xool di ko xool nee na nag bi mu koy xool noonu fixé ko bëtam daal de mooy mooy mooy di ko xool bu baax di xool jëmale bëtam yi rek ci Seydina Abdurrahman ibn Awf ibn ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nee fa axadtu siwaak nee na ma daal di jël daal di laaj ki nga xam ne ma Abdurrahman di sama frère nan Aïcha fa axadtu ma jël ci moom as-siwaaka li nga xam ne mooy soccu bi mu yoroon fa qadimtuhu wala nee na ba daal di koy yëy yëy ci catu baaraa bi yëy ko walla sex soccu bi yëy ko yëy ko ba mu nekk loo xamante ne nii day day nooy gina nooy fa tayyabtu le après ma daal di koy setal setal soccu bi def ci loo xam ne mu gina a neex gën nekk loo xam ne day gina a sell summa ginnaaw gi rafa'tuhu ma daldi di koy yëkkati moom soccu bi ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ba soccu bi gina a ma daal di koy yëkkati ila nabiyyi ci yonente bi alayhi salatu wassalam fastanna bi mooy ma daal di koy jox fast bi moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallama daal di ciy soccoo famaara aytu masumaa gis rasulallahi ndawal yàlla li man Aisha radiyallahu anha moom yonent bi alayhi salatu wasalaam masuma koo gis istanna mu daal di soccu istinaana ahsana min soccu woo xam ne bu gën a rafet bi nga xam ne moom la def keroog fama ada daam daal daanaka laata rek laata muy pare fama ada an faraga moom laata muy pare ci soccu bi complètement rek rasulullahi yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daanaka fi mu pare fi mu yëkkatee loxo bi naan rafaa laata muy pare rek fekk muy yëkkati loxo bi rafaa mu nga yëkkati yadahu la nga xam ne mooy loxoom ba aw ismaahu wala boog baaraamam ba summa qaal ginnaaw bi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga naan fir rafiqil ala di ñaan borom mooy ar rafiq àndandoo ba àndaale ba al ala ba gën a moom lay ñaan nee na wax ko salaasa ñetti yoon summa ginnaawi qadaa mu daal di dog noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne àddina mu ne wa kaanat su wat ne wa kaanat ta nekkoon na moom sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha taqulu doon wax maata bayna haaqinati wa daaqinati mu doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da mu ngi génn àddina diggante sama put gi ak sama dënn bi foofee fala mooy fala boppam tegu woon te noonu lu génne àddina wa fi lafz al imaam al xaafid al maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne am na ci benn ci expression yi ci baat yi nga xam ne ñoo ñëw ci baatu xadiis bi mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne fara ay tuhu yanzuru ilay mooy bi sayyidna Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma duggusee mu ne fara ay tuhu maa ngi seetlu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko yanzuru ilayhi muy xool jëme ci Abdurrahman ibn Awf ak socc bii mu yor surtout wa araftu nee na ba mu defee lool man ma xam man Aisha radiyallahu anha annahu yuhibbu siwaak ken yonent bi alayhi salaatu wassalaam de dafa bëgg li nga xam ne mooy socc bi mooy daf koo bëgg fa qultu nee na ma ne axuduhu lak ma ne ko ah ma jëlal ma jëlal la ko woom yonent bi alayhi salaam ndax dangaa bëgg ma jëlal la ko ci moom ngir nga man cee socc fa ashaara mu daal di def daal di daal di koy li daal di koy liyaar bi rasi yi ci boppam la ko def benn signe ah an na am que ne waaw mooy loolu le mu ne lii nag al imaam al hafiz al maqdisi yu rahmatullahi alayhi mu ne hada lafdul buxaari mu ne hadis bi ma fi indi lii kaddu yi ki nga xam ne moom moo ko soloo ci téeréem mooy al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi mu wali muslimin ñeel na imaamu muslim boo demee ca téeréem ba ca saxiixam ba nahwu bu mel ne xadis bii nii kon ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bi mujj ci buntu bi ci baabu siwaak mooy bi nga xam ne mooy ñaar fukkeel bi ak ñaar mu ne an abi musa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa bi siwaak qaal wa tarafu siwaaki ala lisaanihi yaqul u u wa siwaaku fii fii ka annahu yatahawwa kon bii mooy xadis bu mujj bi ci bunt bi al imaam al xaafiz al maqdisi Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahmatullahi alayhi mu ne an abi Muusa mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne moom la ñu naan baayi Muusa muy abu Muusa al ashariyu mooy Abdallah ibn Qays noonu la tudde woon mais li mu gën a siiwe mooy abu Muusa al ashari radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaal nee na ataytu nabiyya damaa dikkal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama di yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa te ba ma ñëwee dikkal ko man abu musa xaalam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama de moo doon yastaatu yastaaku bi siwaak mu nga doon soccoo bi siwaakin ci bant bi nga xam ne mooy bantu soccu moom la yoroon di soccu moom la doon soccoo qaala nee na moom seydina abu muusa radiyallahu anhu mu ne wa tarafu siwaaki te catu bantub soccu bi ala lisaani mu ngi woon ci làmmiñu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu yaquulu o oh, on mooy li mu doon soccoo dafa dafa dafa jéggi dayo ci ni mu doon soccoo te mooy loolu day wane ne kon soccu du rek bëñ yi kese la ñuy bombu waaye ba làmmiñ bi ci boppam tamit yonent bana yi saar saam da ko doon laalaa doon ko nettoyer doon ko bombaale loolu ba nee na moo tax loolu la doon wax naan on ni ko doon defee di jéggi dayo ci mbir mi ba daanaka da doon wax on da ngay dégg xanaa on on léegi nag loolu lay wax mu ne was siwaaku fii fii te jamono doot fekk soccu bi bantu socc bi fii fii mu ngi woon ci gémmiñam moom alayhi salaatu wassalaam ka annahu ngeen ko gisoon comme ni ma ko gisee man Abu Musa alayhi radiyallahu anhu ka annahu mu ngi mel ni yonent bi alayhi salatu wasalaam yatahawwa mu ngi mel ni ku doon waaja eh, koo xam ne day waaja eh, eh, waayo waccu tellement ni mu ko doon defee mooy di jégg dayo ci li nga xam ne noonu la doon dugale socc di ko di di bombaale ba lii bi lam na ñuy naan o oh, oh, mel ni kuy socc loolu lay wax kon nag lii mooy xadis bu mujj bi léegi nag ci bunt bii ñu dugg ci beneen bunt bi nga xam ne ci version yi ñu moom lañ def numéro 3 muy baabul mashi ala al xuffayn an abi hurayra an il mughira an il mughira an il mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu annahu kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa ahwaytu li anzi'a khuffayya fa qaala da'humaa fa innii adxaltuhumaa taahiratayn famassaha alayhimaa kon xadiis bii nii al imaam al xaafiz Abdul Ghani al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne baabul mashi ala al xuffayn baabu buntu almasu li nga xam ne mooy masa alal xuffayni ci li nga xamante ne nii mooy mooy eh, mooy eh, eh, kawas yi nga xamante ni ñoom ci der lañuy doom walla mooy xufu yi mooy sànke yi walla yi nga xamante ne nii mooy garaw mooy kawasu yi nga xam ne yooyu ci der lay doon loolu mooy xufu walla yooyu li nga xam ne ci der lay doon léegi nag loolu ne moom lay wax nii mu indi ci nag ab xadiis ci buntu bi ñaari xadiis la ci indi xadiis bii nga xam ne moom lañuy gis mooy ñaar fukkeelu xadis bi ak ñett mooy 23 mu ne anil Mughira ibn Shu'ba mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy Seydina al Mughira di doomu ko ñu naan Shu'ba radiyallahu anhu moom noom it ndongo la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal moom de nee na kuntu ma'a an-nabi dama nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi safar ci loo xam ne ab voyage la woon dañoo voyage woon ma ànd ma àndoon ak moom fa ahwaytu léegi nag mooy daa amoon fu ñu fuñ bi biñ jógee biñ nee ci voyage bi yonent ma lay saar saam am fu mu dem voilà léegi nag mooy ngir faj aajo doomu aadama la woon léegi nag bi mu paree bay jàpp nag loolu lay wax ndax bi muy dem keroog bàyyi saxaaba yi fële ca mbooloo ma di ànd dana ko woon Seydina Abu al-Mughira mii la waxoon ma ànd ak moom lay wax nii ne nag bi mu demee nag ba muy jàpp nag fa ahwaytu ma daal di ah commencé di sëgg li anzian xuffayhi ma daal di ne bërëb bëgg sëgg ngir daal di koy comme que ndax moo ko doon su sottil mu doon jàpp léegi nag bu mu àggee ba war a agsi ci tànk yi may ma sëgg nag ngir xëccal ko li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy sànkeen yi mooy kawas yi nga xam ne ci der la léegi nag bi ma ko bëggee dindi ngir mu raxas ko loolu laa ci yaakaar fa qaal nee na bi ma defee noonu sëgg dem bu koy dindi rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne na dahuma bàyyi leen jaru ko jaru ko bàyyil ñaari kaw ñaar bàyyil ñaari sànke yi mooy sama kawas yi nga xam ne ci der la jarul koy summi ndax fa inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adxaltuhuma bi ma leen di dugal ci biir sànke yi di leen dugal sama ñaari tànk yii ci biir kawas yi di leen sol tahiratayn ñoom ñaar dama fekkoon nañu amoonu la mooy laablu woon naa ci ba pare moo tax kon jaru ko fa masaha alayhima mu daal di masaa ci kaw li nga xam ne mooy sànkeem yoo yële di kawas yoo yële ci der la sel imam alxaafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wax ci hadis bi nga xam ne mooy ñaar fukkeel beeg ñeent buntu bii nii mu ne an Xudayfa mu ne kon an Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaala fabaala fatawadda'a wa masaha ala xuffayhi muxtasara kon nag mu ne kon ci xadiis bi mu ne mu ngi jële ci an Xudayfa mu ngi jële ci ki nga xamante ne mooy Seydina Xudayfa radiyallahu taala ibn al-Yaman di doomi al-Yaman fii nag moom neerañ radiyallahu anhuma ci ci version bi ma yor wala bi andi nañ huma mooy yal na borom bi gërëm leen moom ak baayam ndax waxoon nañ lay sahaaba la ñoom ñaar xaala mu ne kuntu damaa nekkoon ma nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaala nee na fa baala mu daal di tuur ndox moom yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam fatawaddaa mu daal di jàpp ginnaaw gi wa masaha mu daal di masa ala xuffayhi ci li nga xamante ne nii mooy sànke bi muy dal muy kawas yi nga xam ne ci der la li al imam al maqdisi ne muxtasara ne lii nag hadis la boo xam ne dañ koo tënk nii mais mooy ginoon naa gudd nii